alimamu alhafidu nnawawiyu rahimahullahu taala mu indi beneen xadis te mooy dernier xadis bi muy xadis huit cent soixante hmm? mu ne wa anhu radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idaa laqiya ahadukum axaahu falyusallim alayhi fa in xaalat baynahuma shajaratun aw jidaarun aw xajarun summa laqiyahu falyusallim alayhi rawaahu abu daawud rahimahu llahu taala ala mu ne wa anhu mu ngi jële ci moom ba léegi muy saydna abu hurayra radiyallahu anhu an rasulillahi muy jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na ida laqiya bu dajee ahadukum kenn ci yéen axaahu mbokkam fal yusallim alayhi na ko nuyu waaw fa in xaalat baynahuma bu doxee seen diggante ñoom ñaar sajaratun ab garab aw jidaarun wala mur aw xajarun wala xeer bu rëy summa ginnaaw bi bi mu laqarte koo laqiyahu mu dajawaat ak moom fal yusallim alayhi na ko nuyu lii du li imam tudde buntu leeru waaw <laughs> mu ko <laughs> lii moo gën a tee leer <laughs> bee jëf la ak wax bii nag daleen dafa digle na def leen waaw mu ne rawaw hadis bi solo na ko Abu Dawud di imam Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath rahmatullahi alayhi kon nag mu ngi noonu quoi <laughs> hein léegi est-ce que moom laaj bu njëkk moom est-ce que nga ne waaw bii de moom dégg ko wéetoo hadis cinq cent cinq mille deux cent mu ne awwalu kitaabul adab baabun fi rajuli yufaariqu rajula thumma yalqaahu ay yusallimu alayhi voilà <laughs> biiru bi wax nit koo xam ne daa dajeeg benn waay après mu tàqale koog moom après mu dajawaat ak moom ndax di koy nuyu wala déet voilà loolu la indi fii nii mu ne haddasanaa Ahmad ibn Sa'iid al-Hamdaani mu ne nettali na suñu sëriñ bi Ahmad Abu Abu Daawuud ah Ahmad ibn al-Hamadani rahimahullah muy Ahmad ibn Sa'id ibn Bishr ibn Ubaydillah al-Hamadani Abu Ja'far al-Misri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana ibn Wahb mu nekk ñu nettal moo ibn Wahb di Abdallah ibn Wahb al-Misri rahimahullah Abu Muhammad al-Qurashi al-Fihri mawlahum rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarani Muawiya ibn Salih mu nekk ma nettali mooy Muawiya ibn Salih di Muawiya ibn Salih abu amr ñi abu abdirrahman al-hadrami al-andalusi al-qadi al-humsi rahimahullahu ta'ala an abi musa moo ko jëlee ci abu musa abu musa bi nag moom imam ibn hajar dana ci taqrib at-tahdhib majhul waaw moo tax gis nga hadith bi moom nee <laughs> na kii moom xamuñu ko ah abu musa nii moom majhul la ku ñu réere ay mbiram la an abi maryam moo ko jëlee ko ci naan abu maryam dal ansari ñii ne al-Hadrami ash-Shami rahimahullah sahibul qanabil ah ñii ne turam Abdurrahman ibn Ma'iz Abu Maryam daal la siiwal al-Ansari ash-Shami moom al-imam Ibn Hajar nee na ci Taqrib at-Tahdhib thiqa rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata mu jël sayyidina Abu Hurayra ad-Dawsi al-Yamani radiyallahu anhu ida laqiya ahadukum axaahu falyusallim alayhi fa in haalat baynahuma shajaratun aw jidaarun aw hajarun thumma laqiyahu falyusallim alayhi aydan voilà gis nga Abu Hurayra fii nii bu dee bii waxul na ci yonent bay saa saa mooy ci moom la yem dane Abu Hurayra moo ne qaala mu ne ida laqiya bu dajee ah ahadukum kenn ci axaahu mbokkam falyusallim alayhi na ko nuyu fa in na ko shajara bu dee daa dox digganteem ak moom ak garab aw jidaarun wala miir aw xajarun wala xeer summa laqiyahu mu ah, hmm? léegi na nuyoog moom ba léegi ah léegi na ko nuyu ba léegi mu ne qaala Muawiya mu ne Muawiya mooy Muawiya ibn Salih imam at kii léegi xam nga lii dañ naan ci Abu Hurayra lem loolu nag la léegi lañ ci mu ne Muawiya ibn Salih de al-Hadrami nee na wa haddathanii te nettali ma ba léegi Abdul Wahhab Abdul Wahhab ibn Bukht waaw mooy ci ñaari càll la ko amee Muawiya ibn Salih da ko jëlawoon Abu Musa Abu Musa kenn xamu ko léegi mu ne wa haddathanii hadith bi nettali na ma ko tamit Abdul Wahhab ibn Bukht muy Abdul Wahhab ibn Bukht al-Qurashi al-Umawi Abu Ubayda ash-Shami al-Madani moom mii nag al-imam Ibn Hajar nee na thiqa voilà mooy problème bi am <laughs> Abu Muusa moom lijjanti na ko moom Abdul Wahhab da ah fii Muawiya ibn Salih am na ci ñaari càllal Abu Muusa mële xamuñu ko la ma majhul la kii nag Abdul Wahhab moom siqa la an yi mu jaar ci Abu Zinaad moom ku laaj mooy kan des lay jëllale waaw ah, dañ lay jàllale ci fenêtre bi muy Abdallah ibn Abu Abdurrahman al-Madani ci Abu Zinaad Abu Zinaad yi moom kenn du ko laaj siqatun faqih rahmatullahi alayhi an al-A'raj mooy tàllale bu siiw bi <laughs> Maalik an Abi Zinaad an al-A'raj an am nañu ne boobu mooy bi gën a baax ci càllale yépp waaw mooy bi ci gën a dëgër waaw léegi anil A'raj mu jële ci al A'raj di Abdurrahman ibn Hurmuz al aj al A'raj moom Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al A'raj Abu Di Abu Di ñi na Abu Hazim ñi na Abu Muhammad al Madani rahimahullahu ta'ala an abi hurayrata mu jële sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala an rasulillahi sallallahu alayhi wa sawa'an mu mel nii kon mooy hadis bi mooy fële mawquf la ci abu hurayra bi rafa'ahu te fii càllaleen nag dafa baax voilà loolu moo tax hadis bi hadis la boo xam ne bu baax la <laughs> léegi kon euh, càllale bi lii moo jëm ci li nga xam ne mooy li jëm ci taxrib bi euh, léegi lii nii mooy lëkkaaleem ak léegi suñu bunt bi mooy lan mooy lëkkaaleem leer na mooy ne kon ndekete ah mooy kon man bu ma dajeeg nit bunt bi imaam Nawawi dane sopp guñ sopp nga baa mu waat nuyoo boo dajeeg benn waaye même bu dee jege na waaw boo duggee génnaat dajawaat ak moom ci wala ci xaal boobu wala beneen xaal wala mu dox seen diggante garab wala leneen wala miir wala bis bu romb seen diggante nga nuyuwaat loolu la voilà waaw yeneen saa sax moom idaa laqiya ahadukum axaahu falyusallim alayhi bu kenn ci yéen dajeek mbokkam na ko eh, nuyu fa in xaalat bu doxee diggante moom bay noo shajara aw jidaara xajar summa laqiyahu falyusallim alayhi mooy takraaru dañ ciy xamee takraaru eh, eh, salaam ah mu dee taxayurul xaal ak ñaata ñàkk taxayurul xaal <laughs> waaw moo xam waaj daa dem wala daa dem ñëwaat wala ku ab atoon ñëwaat loolu lépp ñoo ci yam waaw wala nga dajeeg moom léegi dajawaat ak moom loolu dañ ko ci wane loolu lépp nag boo gisee ngir raffermir les alaqat les liens raffermir les liens entre les musulmans nga xam ne ku nekk sa mbokk da nga yéene li nga xam ne mooy jàmm moo tax ngay def lii kon nag ci kaw noon xadis bi lool mooy lëkkaalim te mooy bunt bi nga xam ne mooy xadis bi mujj fii al imaamul xaafizu nawawiyu rahimahullahu taala mu indi nag chapitre bu bees ah lii léegi chapitre bu bees muy chapitre cent trente cinq ah baabu istihbaabi salaami idaa daxala bayta mu ne nag léegi kaay maa ngi leen di andil chapitre bu bees muy cent cinq téeméer ak fanweer ak juróom baabu buntu istihbaabi sopp gu ñu sopp assalaami nuyoo idaa daxala bayta nit ki bu duggee néegam duggu këram waaw ah, bul ne sama néeg loolu xam nga gisoon bi ñuy wax <laughs> nuyoo noonu ak euh, ila daxaltum buyutan waaw bu ngeen duggee ab ab kër ab buyut waaw ab néeg wala kër yow bul ne oh c'est chez naa dem nga Sénégal waaw nga ñëw yow bul bon attention ah man daal sawaay non non <laughs> man damay dugg ah. fa ida daxaltum buyutan fa sallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba gisoon nañ ko bi ñuy commencé kitaabu salaam imaamul Nawawi indi na ko bu ngeen duggee ab néeg bu man di doon surtout boo xam ne kenn newu fa sallimu ala anfusikum na nuyu seen bopp boo xam ne bu nuyu bu teey bu ba am barkeel tay tayyibatan mubaaraka moo tax assalaamu alaykum wa rahmatullahi ndax borom bi nee na mubaraka ah mubaraka waaw waaw akbar tayyiba bu teey kon loolu léegi noo ko def assalaamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin waaw assalaamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin kon loolu la indi fii nooy sopp guñ sopp boo duggee sa néeg tamit nga nuyoo wala sa mu ne qaala allahu taala léegi fii buntu bi mu ndi aay bi ñu wax léegi te ndi na ko ci bi ñuy commencé kitaabu salaam mu qaala allahu taala fa ida daxaltum buyutan fasallimuu ala anfusikum taxiyatan min indillah taxiyatan min indillahi mubarakatan tayiba suratu nuur aaya soixante et un moom lañu wax sànq bu ngeen duggee kër gu ngeen mën a dugg bu fa kenn nekkee doo wax doo wax euh, assalaamu alayna wa alaa ibaadillaahi saalihiin da ngay nuyu assalaamu alaykum wa rahmatullah wala assalaamu alaykum wala wala assalaamu alaykum wa rahmatullah wala assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'aala wa barakaatuh ah waaye bu dee kenn newu fa assalaamu alayna wa alaa ibaadillaahi saalihiin yàlla na jaamu nekk ci ñun ak jaamu yàlla yi nga xam ne ñooyu sell yi ta baax mu ne mu ngeen duggee kër fa li moo ngeen nuyoo ala anfusikum ci seen bopp tahiyatan nuyoo boo xamante ne nii min indillah ci yàlla la duggee moo ñu jàngal nuyoo mubarakatan bu barkeel tayyibata yiw ta sell waaw waaw talaab léegi nag loolu la indi loolu taxawoon nañ ci foofule taxul jarul ñu fi ci léegi nag muy indi hadis huit cent soixante et un kese la indi mu ne wa an anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala lii rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa bunayya izaa daxalta calaa ahlika fasallim takun barakatan calayka wa calaa ahli baytik rawaahu tirmidiyyu rahimahullahu ta'aala wa qaala hadiisun hasanun sahiih qaala al imaam al haafiz an-nawawi rahimahullah mu indi benn xadis ci buntu bi mu ne wa an Anas ibn mu ngi jële ci Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu wa arda Seydina Anas mu ne qaala lii Rasulullah mu ne qaala wax na ma lii ñeel ma Rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na yaa bunayya eh samas ndoom waaw ida daxalta boo duggee ala ahlika ci sa ñoñ ci sa waa kër fa sallim nang leen nuyu takun barakatan alayk day nekk barke ci sa kaw wa ala ahli baytika mu nekk barke ci sa waa kër ñoñ waaw ci sa waa kër mu ne hadis bi rawahu solo na ko at-Tirmidhi al imam at-Tirmidhi wa qaala bi mu ko solowee mu ne lii de ah xadiisun xadiis la xasanun bu baax saxiix bu wér al imaam léegi laaj bu njëkk mooy est ce que al imaamu at-Tirmidhi kese ñoo ko solo ñu ne waaw bi moom moo ci wéete al imaamu at-Tirmidhi mu ngi ko di bunt boo xam ne nañ la ko tudde baabu maa jaa fi taslim idaa daxala bayta bunt bi nga xam ne mooy wax li ñëw ci abwaabul istizaan wal wal adab an rasulillah sallallahu alayhi wasallam maa jaa fi taslim idaa daxala bayta bu li ñëw di wax ci nuyoo bu leen ngaa dugg sa néeg wala sa mu ne haddathana Abu Hatim al-Basri al-Ansari Muslim ibn Hatim mu ne nettali nañu suñu sëriñ Abu Hatim ah al-Basri ko yowoon Basar al-Ansari wa al-Ansar waaye turam moo doon Muslim ibn Hatim al-Ansari ah, imaamu masjidil jaami daw na woon imaam boo xam ne imaamu ajjuma la woon jumaa ju mag ji moo ko doon jiite mooy jumaa ji moo ko doon jiite Abu Hatim al-Basri rahmatullahi alayhi moom nag saduq la rubbama wahim Euh, ku dëggu la léeg-léeg nag mu def def la loolu al imam borom taqribu tahdhib al imam al hafiz ibn hajar wa rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana muhammad ibn abdillah al ansari mu ne nettali nañu muhammad ibn abdillah al ansari di muhammad ibn abdillah ibn al muthanna ibn abdillah ibn anas ibn malik surtout sayyidina anas la al ansari al khazraji an najari moom al qadi juge la woon ah rahimahullah basara la dëkkoon moom fiqa la rahmatullahi alayhi qaala mu ne an abiihi mooy Muhammad jëlu ko ci Ubaydillah ibn ci Abdillah Muhammad ibn Abdillah muy Abdallah ibn al-Muthanna ibn Abdillah ibn Anas surtout Seydina Anas lañu an Ali ibn Zayd moo ko jël ci Ali ibn Zayd ibn Abdillah ibn Abi Mulayka Zuhayr ibn Abdillah ibn Jud'an al-Qurashi Abul Hasani al-Basri at-Taymi moom nag da'if la moom mi Ali ibn Zayd mi moom <laughs> moom da'if la borom Taqrib at-Tahdhib nee na da'if rahmatullahi alayhi an Sa'id ibn al-Musayyib mu jëloon ko Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn ibn Abi Wahb ibn Amr ibn A'id ibn Imran ala ibn Umar al-Makhzum ibn Makhzum al-Qurashi boy eh, sangu tabi'in yi radiyallahu anhu an abihi eh, eh, jamonoy Seydina Umar ci la gane àddina moom Seydina mi nga xamante ne nii mooy ñaari at rek ginnaaw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 yakun barakatan alayka wala ahli baytik nii ko solowee mu ne ko dane ma yow yow samas doom waaw gis na woon bi moo na imaamu Tirmidi yi bi mu ko solowee dane hada xaditun xasanun garib mooy xadis bii nii de eh, bole moom imaamu Tirmidi ah, eh, moom imaamu Tirmidi dane xasanun saxiix waaye ñun eh, am ñun ci version sunanu Tirmidi jaamoo Tirmidi dane xasanun garib bu baax la waaye bu tumuranke la hmm? léegi moo tax borom ak Tuhfatu euh, euh, Ahwazi al-Mubarakfuri mu ne waa léegi eh, lan euh, fa in qulta kayfa sahhahu Tirmidhi wa fi sanadi Ali ibn Zayd ibn Junaan wa huwa da'if kama fi at-Taqrib qultu Ali ibn Zayd hadha saduq inda Tirmidhi kama fi tahdhib at-tahdhib wa ghayrihi <laughs> mu ne boo <laughs> boo nee waa mais imaamu Tirmidhi lan la mën a waxe ne hadith bi hasanun bu baax la en tout cas xarib ci ñun waaye saxi ci bi imaamu Nawawi yor hein alors que Ali ibn Zayd mi dafa nekk koo xamante ne nii moom da'if la comme ni mu nee ci euh, Taqrib at-Tahdhib la ko wax léegi mu ne la bu boobaa dañ naan la Ali ibn Zayd moom ku dëgg ci selon imaamu Tirmidhi voilà parce que da'if la ñëpp d'accord ci dañoo wuti kay mbiram <laughs> ah imaamu Tirmidhi nag daa jàpp ne moom du du du du du da'if voilà moom ku dëgg la kon nag ah selon moom ta bopp Euh, imam la ci domaine bi waaw te mën na joxe ay kii di wax ne kii daañu falak di di kon nag di lii bu nee kii moom ci moom daa daa saduq <laughs> ah loo bëgg mu wax voilà kon loolu <laughs> voilà léegi ginna loolu hadis bi lëkkaale ma bunt bi leer na mooy ne nit ki dañoo sopp bu duggee këram mu daal di nuyoo moo tax yeneen bay saa sa wax ko Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu ne ko boo duggee sa kër na nga nuyu non seulement mooy yaa ngi wasaarew euh, jàmm sa kii moo tax mu ne ko day nekk barke waaw takun barakatan alayka ci sa kaw d'abord wa ala ahli baytik ak si waa kër day nekk barke ndax ñaanal nga leen barke assalaamu alaykum wa rahmatullah wa barakaatu waaw te bul fàtte defal lien bi ak la yeneen saa saam doon wax ne boo duggee sa kër tuddoo turu yàlla seytaane dara seytaane dañ naan ay wa ñëw leen ñëw leen am ngeen fu ngeen fanaan alors que boo tuddee turu yàlla ñoom seytaane yi duñ mën a dugg <laughs> dañ naan yéen moom dox nañ seen digganteeg dugg moom yéen moom yoo sawaay virus na kër gi <laughs> waaw kon loolu lépp nga gis ne barke bi daa nekk barke boo xam ne dëgg la c'est spirituel c'est kii euh, lu ñu dul palper mais tamit c'est palpable waaw sa kër ay cauchemar du fa bare seen kii ñeen yi ndax ya ndax jàmm jooju bareka boobu di ànd yéen te kat bi ngay dugg ko rek ci la jóge nooy bi nga nee assalaamu alaykum nga nuyoo waaw moo tax dugg ci kër gi biis waaw biis biis biis alors que kenn du ci nuyoo déedéet waaw waaw kon da ngeen du assalaamu alaykum wa waaw kilifa da ngay tàmbal lool sa waa kër waaw waaw ku dugg nuyu asalaamaaleykum wa rahmatullah kon loolu lu am am solo mooy lëkkaaleen ak bunt bi ñu ngi xame leneen mooy yonent bay saa saan gis nga moom itam fii ko hadis yi fi romboon day jël propre initiative am jàngale waaw bu doon man daal ku ma laajul du ma la xamal voilà moo ñëw jàngal Seydina Anas te pourtant na Anas nekkul lu mu ko laaj dana ko yaa xulaam eh sama yaa bunayya ba pare ak ñeewantal buñ ci jàng leneen mooy ne nit man nga ne bu na ya koo xam ne du sa doom filialement koo xam ne yaa ko jur sa geñom mais man nga ko wax yaa bu na e eh, sama doom waaw ko ñeewante nga ko benn sama doom kaay mu wax la voilà kaay waaw yow vraiment je t'aime beaucoup waaw léegi nag xoolal gis nga boo duggati sa kër ah, dellu asalaamaaleykum wala boo demee ci école bi xoolal bu fa def yow yow saajal saay saay noo tudd Ali ah masha Allah Mali tu sais xam na kan mooy Ali tu connais tu sais tu connais Ali Seydina Ali ibn Abi tu portes son nom c'était un modèle par excellence voilà il faut pas porter un nom d'une telle d'une d'une telle personnalité d'une telle personne d'un tel modèle ba pare euh, di def loolu noonu quoi dégg nga ah vraiment je t'aime beaucoup merci léegi te booy kii del tudd tur yàlla di ñaan yàlla mu mu dimbali la ci sa école beeg sa yooyu ah voilà kon loolu mooy loolu mën a nekk la ba pare nga xamal ko yoo xam ni nii nga xamante ne nii pour naa du nekk loo xam ne farata la waaye njariñ la mooy jàngalekat bi warul ne man daal farata kefe laa jàngale ah saa jarul du farata garaawul lii du farata pourtant wax na ko waaw na nga nuyu sa waa ñoñ waaw nawlan teg waa ñoñ ñëw daal yooyu daal soxna si ba nga xamee lu mu woddoo ba léegi sa yoon nawatu ci boo duggatee alors que laata ba nga koy bëgg yaa fi dàqoon a kii loolu lu ñaaw la laa wax wal iyaadu billah kon nag wallahu taala alam foofu la buntu bi yam ñii kese la léegi dañ ciy teg beneen buntu <laughs> waaw chapitre cent trente six ah mu ne muy albaabu as-saadisi wa salaasiin ah albaabu as-saadisi wa salaasiin ba'da al-mi'a baabu as-salaami ala as-sibyaan mooy bunt bii mu ne assalaamu bii bi chapitre cent trente six di wax assalaamu nuyoo ala sibyaan ci xale yi waaw waaw waaw ah, xale yi moom saa ay xeer lañu ko waa déedéet ce ne sont pas des xeer ay mindeef lañu ñoo xamante ne da nga leen a war a nawloo waaw euh, euh, euh, amul ne maa mag <laughs> maa mag tax na daal man daal du ma leen nawloo sama yoon nawu ci duma leen boole ci dara non xale yi bu ñu non non non xale yi non non lañu fuuy quoi yow lu ñu wax doo may sax gaa yi expliquer non non xale yi bu ñu leen bëggee topp du ñu def dara quoi nangam déet loolu it warul demee noonu ah non non xale yi ci lañu te yow ay xale waroon te ñoom ñoo war a devenir nekk ay mag bu dee tout le ñu def leen noonu du ñu sentir seen bopp bokk nañ ci affaire yi voilà te en plus bu boobaa mooy lenn la mooy li ñu bëgg ñun li ñu nekk ci lu baax bu dee xale yi miine luñ leen ko waaw. am yenn largesse yu ñu leen fay defal ñu ñu affaire bi neex leen dañu leen di fexe comme ni ngay neexalee nga leen neexal ngir ñuy fekke yooyu parce que am na yeneen lu leen di attiré ah, yoo xam ne du yëfu diine yi bu ngeen a bu ñëwee yëfu diine yi ñu ah loolu lool lu ñu laaj ñu kii loolu non loolu man nga nekk non xale yi déedéet après dootul ñëw même bu leen seen parents di indi dañoo ñàkk pexe kefe bu ñuy mënal seen bopp dootoo leen gis même bu fi parents bi nekkee ñu mënal seen bopp commencé amay 16 à ñu débat ci yooyu ci mbiru diine lu tax parce que gaa yooyu seen xol yi xamuñ dara ci njàngaleem yonent saa saa même bu dee moom la ñuy woote. wala yalibila duñ leen boole dara parce que ndaw la woon tamit yonent bay saa saa day nekk ci jàkka ji xale yi di ñëw ñoom Seydina Al-Hasan ak Al-Husayn mu leen di yëkkati dagg xutba bi ñëw yëkkati leen waaw <laughs> waaw kon nag loolu ak xale yi di ñëw ñu koy mu leen di téye ñuy mbéewal ci kawam. te neewul seet seeneen seen doom yi quoi non c'est que nag si la noonu leen waaye lu tax koosu ngeen leen woon ma lu tax nangoon non non non abu sama yonent bay sa mu ne yonent sa dal daam xale bu saw ci kii mu jël ndox daal di ko ciy jaarale waaw mais dañuy dañuy wiis waaw ci li nga xam ne mooy euh, mbéewalu xale bu góor bi waaye di raxas li nga xam ne mooy aljaariya kon nag loolu dafa nekk lu am solo quoi mais non non non xale yi non non non non non génn leen leen jàtte ji sàkke ci jàkke yi fan lañ jëm ay fan lañ jëm bu nee ne mawaay xale yi du jàkke yi sawaay fuy seen mawaa fan nga bëgg mu nekk seen mawaa fokka ci fi ñuy fowe majaalu su saqaawa yi ñu mujj léegi nag ñu mujj miin ay caaxaan ay waye ki tëgg ki jooyu ak foo rek kese jàkke yi maa xalaa buñ fa ñëwee ñu ngi leen di gëdd wala di xoole xoolu dali eh, leen ci ginnaaw waaw sabtu buñ taxaw ñu eh, jàll leen nii xale bi day mujj yow paax di day loolu day resté mën na nekk mag du deñ moom du deñ ay yër a gisoon nañ buntu boobu yenent bay saa sa am di fóot doxam bi alxasan ak alxusayn euh, al yi <laughs> man de am naa fukki doom laa wax kenn laa ci mës du fóot yeneen saa ne man lu ciy sama yoon waaw bu dee ne yàlla daa root ci yërmande ci sa xol waaw kon nañu am yërmande waaw baabu salaami ala sibyaan waaw buntu bii day wax nuyu nuyu ñi nga xamante ne ñooy gone yi ci mbir yi lañ bokk waaw ci mbir yi lañ bokk du dañoo gën a tuuti rek bokkuñu mbir yi nekkul ku mage rek moom daal moo baax boo kii <laughs> non nañ leen ciy boole ndax ci lañu te nag gone da nga koy miinal lu baax di ko yar ci lool di ko ci tarbiya muy fekke yooyu waaw ci yooyu mu màggee mu nga koy yar ci lay màgge mais boo ko bàyyee dàq ko ci yooyu ah iblis moom ubbil na leen loxoom bu dee ñene ci jàkka ji xamuñu dara ci njàngalam yeneen bay saa saa wala ñuy wax diine di xatal xale yi ci bërëbu yàlla yi fi conférence yi am fi waxtaanu diine yi am di leen xatal ba xale yi nangootuñ fee ñëw uti seen bos léegi ñaan xale yi léegi dañu yàqu way yaa leen yàq yow responsable nga anta mas'ulul yow yaay le plus grand responsable ndax yaa leen doon dàq waaw kon nag baabu salaami waaw nuyu ala sibyaan ci gone yi imaam indi fi benn xadis kese muy xadis bi mu ne muy xadis huit cent soixante-deux xadis la boo xam ne jotoon nañ ko gis mu ne an anasin muy saxaaba biñ jële woon bee buñ tëje woon bële mu ne wa an anasin radiyallahu ta'ala anhu annahu marra ala sibyaanin fa sallama alayhim wa qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaf'aluhu muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi mu indi benn xadis képp indi fu aay indiwul dara ci buntu bi. Hmm? mu ne an Anas xadis 862 mu ne an Anas radiyallahu anhu mu ngi jëlee saxaaba bi ñu jógoon muy Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu kaana moom marra dafa romb ala sibyaanin Seydina Anas dafa romb ay gone. fa sallama alayhim mu nuyu leen wa qaala mu wax ñam àndal ne leen kaana nekkoon na rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam nekkoon na yafaluhu doon def lii ma def ci moom laa ko jëlee mooy di romb ay gone di leen nuyu mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imam al buxaari imam muslim abul husayn rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo hadis bi romboon na hadis numéro 604 waaw hadis numéro 604 lañ ko gise woon mooy buntu bi nga xamante ne nii moo doon soixante onze chapitre soixante onze baabu tawaadi wa xafdil janaahi lil mu'miniin mu ne woon wa an Anas radiyallahu anhu annahu marra ala sibyaanin fa sallama alayhi wa qaala kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama yaf'aluhu Allah muttafaqun alayhi te booba waxoon nañ la ne di ñëwaat hadis bi dina ñëwaat hadis numéro huit cent soixante-deux te moo nekk nii wallahu taala alam kon mbir mi mu ngi noonee léegi kon lii bu ñu xamee lii te jàpp ko mooy lëkkaale mag bunt bi nag mooy kon lépp lu ñu caa waraanaa wax waxoon nañ ko lépassé kon duñ ko waxaat léegi nag mu des mu des euh, ana lëkkaale mag bunt bi mooy lii laa leer mooy baabu bunt biy wax assalaamu nuyu ala sibyaan ci gone yi waaw nuyu gone yi yeneen bi alay saa moo ko doon def taalibe bi di ko def waaw taalibe bi ni'mal muallimu sallallahu alayhi wa sallam eskay jàngalekat bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ni'ma eskay ki nga xam ne mooy al al taalib mooy ki nga xam ne moom lay jàngal muy Seydina Anas jàpp loolee hein ba li nga xamante ne moom itam bi mu nekkee mag di romb ay gone mu reproduire lool dañoo war a nekk ñu capable lu baax yi ñuy jàng ñu ne tam ñu koy reproduire mu bañ a ne ne ko loo xam ne discours yi kese la bu ñu waxee bu ñu waxee ñu ne te bu ñu jëfee gaa yépp ne ci mbañ waaw discours bu kii voilà lii dañu war a toppatoo xale yi te yow ko la fekk ki gone boole woo leen ci tous gëddëg fëggëg bëkkëg dóorëg wéqëg tulleeg yooyu kese nga fi newe wal iyaazu billah kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna mooy geexal nañu chapitre bi bii di ñëw nag ñu jël chapitre bi fi doon dégg na hadith yi la ñu romboon moom la ñuy gis mooy chapitre 137 bi nuyu góor di nuyu jigéen waaw koo xam ne du ko ju a mag yooyu gisoon nañu hadisu Sayna Asma bint Sakan bi yonent sallallahu alayhi wasallam daa romb ci jàkka ji mbooloom jigéen nekk fa mu nuyu leen hadis Sayyidatu Aisha ba Sayna Jibril yonent way sa sam ne Jibril la ngi mu ngi lay nuyu